xoola xam nga wasilatu rahimi allati la tuusalu illa bihima boroom xam-xam yi daa mun ci wax wasilatu rahimi ak jokk mbokkoo àll bi yi nga xam allati la tuusalu dee ko jokk illa bihima du lu jaare ko ñoom ñaar lii gën leeral loolu mooy xadiis eh, ban fiiri dëgg-dëgg la am mooy imaamu ahmad wax nañ la soloo na ko moom bi mu ko soloowee dane waa ji dafa ñëw waaw dane an abi an ali mooy bon haddathana Yunus ibn Muhammad qala haddathana Abdurrahman ibn al-Ghasil voilà qala haddathani Usay al-Asid ibn Ali an abihi Ali ibn Ubayd ah gis nga an abi Asid xam nga fii an abi Usayd mooy gis nga fii nii euh, euh, mu ngi noonu léegi xoolal nañ continuer mu ne euh, saahibi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana badriyan wa kaana mawlaahum qaala qaala abu usayd baynaa ana jaalisun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idh jaa'ahu rajulun min al-ansaar fa qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam hal baqiya alayya min birri abawayya shay'un ba'da mawtihimaa aburruhumaa bihi qaala na'am xisaalun arba'a fii ñeent la wax mu ne as-salaatu alayhimaa mooy ñeenti mbir yi yoo xam ne moom deseel nga leen ko man ngeen baaxe jëme say waajur du génn nañ àddina rek jeex na mu ni ñeent as-salaatu alayhima di leen ñaanal te di ñaan borom bi yërëm leen wa istighfaaru lahuma di leen ñaanal njéggal di sàkku njéggal ci sa boroom mu jéggal leen wa infaazu ahdihima di daal di dawal li nga xam ne moo doon seeni naal seen ya nga xam ne moom lañ façon yéene def ko projet yañ amoon te mu nekk lu baax wa ikraamu eh, eh, sadiqihima bi nga xam ngëpp na sax li mu wax salaatu istighfar ikraamu wasilatu voilà wa ikraamu sadiqihima di teral seen gan comme yëla rek seen seen xarit yi bokk seen àndandooya nga leen di teral seen gannaaw wasilatu rahimi allati la rahima laka illa min qibalihima voilà ak di jokk ar rahimi mbokk yi nga xam ne allati la rahima laka amoo am mbokkoo illa min qibalihima illa min qibalihima lu dul mu jóge ci ñoom ñaar ndax yow de toute façon fan say mbokk fan lañ jóge lu dul mooy ñi bokk ak sa baay ak sa ndey ñoom ñooy say mbokk ah ci wàllu deret ñooñu la amoo keneen <laughs> boo naan cousin sa baay lañ bokkal seen baay ñoom seen baay sa baay lañ bokkal boo naan samay tanta tanta waxoon naa la mooy sa sëru yaay kooku sa yaay la bokkal waaw kon yow sa mbokk li ngay kii yépp ak wa- wa- in nazaru lu ñu wàcc wàcc wàcc ci sa baay ak sa ndey lañ jóge moo tax loolu mooy leeral lële wasilatu rahmi allati laa rahima laka amoo genn mbokk goo mën a jokk goo am sax illa min qibalihima lu dul mu jógee ci ñoom ñaar kon nag mbir maa ngi noone kon lii noonu mën a xadiis bi nii lañ ko solowee al imaam Abu Daawud léegi nag mu des njàngat yi insha allahu taala kantaa njàngat <coughs> xadiis bi day première ban lëkkaale la am ak bunt bi ak ginnaaw gi yeneen jàngat yuñ ci mën a jële dañu naan bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy njëkk jànge lëkkaaleem bi mu am ak def njekk baaxe sa xaritu baay ak yaay ak sa mbokk yeeg sa soxna ak ñeneen ñépp nga xam ne sariya day xemmeem loo nit ki di sopp nit ki daal di leen jox daal di def lu baax daal di leen teral loolee eh, bokk na ci li koy wone nga gis ne saxaaba bi bokk ci waa banu salima as-saxaabi anhu loolu du ko yitteel ba tax mu ñëw ci yonent bi alayhi salaam di ko laaj yàgg nañ ko gis ci xadiis yi romb taalibe bi walla nit ki ku man di doon boo amee lu la jaaxal ci sa wàllu diine seetal ki nga xam ne boroom xam-xam la nga ñëw nga laaj moo tax mu ne jaa dañu woon ak yonent bi saa saam benn waay ñëw min bani salima mu ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam hal baqiya min birri abawayya shay est-ce des na ci mbaaxe gi may baaxe jëm ci samay ñaari waajur dara ginnaaw yi ñu génnee àddina nga gis ne ñoom it loolu da leen a ñoroon waaw waaye it nga gis ci ne dangawuloon xelam neewul ah lii de lu war a baax la wala amaana jaru ko déedéet dafa ñëw laaj lënt lënt bu amee ci sa bopp ci xam ne yiiw la boo bëgg a def ngir sa borom wala looy baax demal nga laaj fastalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun borom bi nee laaj leen wi ma jox sama fàttaliku bu mag gi di alquran ñi ma jox xam-xam ah bu dee ne xamu ngeen waaw waaye bi mu ñëwee it yonent bi salaam dafa leeral dafa yaatal tontu bi neew ko rek na am rek mu jeex waaw lool man am na waaye da kii dafa min birr eh, hal baqiya min birri abawayhi shay'un aburruhuma waaw waaw waaw waaw kay man nga leen a baaxe mais daf leenal daf koo yaatalal qaala naam daal di koy détaillé waaw waaw des na limal ko juróomi nit juróomi mbir as-salaatu alayha alayhima mooy di leen jullee wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum comme li borom bi wax dee leen leen ñaanal ndax sa ñaan yi kat ak dal la ci ñoom kon di leen ñaanal wa taraxumu nga leen di ñaanal yërmande ngir borom bi tabaaraka wa taala daal di leen yërëm waaw waaye mu teg ci wal istighfar yii nii yépp da yii yonent lay saa jullit dañuy wan ne nit bu génnee àddina jëf yu mel nii yépp boo ko defalee bu ko borom bi nangoo day àgg ci moom mooy di ko ñaanal ah waaye diw waaw ah, loolu dañ ciy gis ne nit mën naa def yiw yéene ko mbokkam ba pare mu nekk loo xamante ni nii lu lu borom bi nangu la ndax lii loolu la yéene lay am te bu ñëwoon rek ñaan noonu wala jàngal benn ne da koy ñaanal te yéenewu ko diw loolu du pour diw waaye bu ko yéenee loolu day àgg ca moom bu ko waroon bi nangoo kon as alayhima moo yi muy yim yépp day ware ne ndekete yoo boo ko defalee koo xam ne ku génn àddina la loolu day àgg alhamdulillah yool ba mën na àgg ci moom as-salaatu alayhima wal istighfaaru lahuma waaye di leen ñaanal njéggal daa fekk nag laaj bi ci ñaari waajur la jëm waaye amul dara lu ko génn ci ñeneen ñi lislaam waxu la ne non bulul sa ñaari waajur bu leen ñaanal ah bu leen ñaanal njéggal ah déedéet déedéet <laughs> lan moo tax suñu borom ne walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ñun ko déedéet wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman waaw bim limee kuréel yi am ci muy lil fuqara al muhajirin muy muhajirun yi nga xam ne ñoo jóge woon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima dem fekk ji yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaay di Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ak ña leen dalal di wàllam saar mu ne walladina tabawwa'u ad-daara wal iimaan ña nga xam ne ñoo leen dalal ci wàllam saar ba mu paree ci ñooñ ñëpp mu ne walladina jaa'u min ba'dihim moo tax lislam bi ñett yooyu la muhaajiruun lansaar ak ñi ñëw seen gannaaw ba àddina bi tukki ñooñu la ñuy wax borom bi ne dañ naa rabbana ee eh, suñu borom ee eh, suñu ighfir lana ndax yal na nga ñu jéggal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo nañu ibda bi nafsi tàmbalil sa bopp d'abord kon ighfir lana yal na nga ñu jéggal waaye jullit day yaatal géew bi te xam ne moom dong nekkul ci kaw suuf am te moom dong ma fee jaar am na ñu ko fi jiitoon mais wali ikhwanina alladhina sabaquna ak suñu xarit suñu mbokk ya bokk ya nga xam ne ñoo ñu jiitu woon ci lislaam kon nag loolu ñooñ ngay ñaanal rek sawaquuna fi bi bi ci l'islam waaw loolu kon est day wane ne kon man sama ñaari waajur kese ñooy sabaqaan yi déedéet <laughs> loolu sabaquuna mooy suñu mbokk jullit yi nga xam ne ñoo ñu fi wóor kon ñoo ñu fi jiitoon kon ñaanal toog yéene ah diw de nga xam ne soo koo gis ah boroom xam-xam diw ya allahumma afir la loolu bu ko na borom bi nangoo day dem ci moom waaw kon mu ne ko as-salaa wal istighfaar lahuma wa infaadu waaw mooy nga wëyal continuer naal ba ñu amoon bëggoon ko def ci lu baax waaw lu baax kay ndax bu dee lu bon la moom kenn du ko kenn du ko continuer <laughs> waaw <laughs> waaw bu dee ne naal la woo xam ne daa bëggoon loo xam ne gërëm loowut yàlla gërëm loowut yonent bi alayhi salaatu salaam la bëggoon a def par faatu dikkal ko moo xam sa ndey wala sa baay mais doo ñëw seen gannaaw di di wéyal lool ah déedéet waaw moo tax waxu walla maam yi ñoom nii lañ ñuy bàyyi déedéet affaire bi du loolu sinon mooy diine yi waa laqad inna wajadna abaana te loolu masula baax <laughs> déedéet layu diine. ndax lii baax naam baaxul kenn du ko teg parce que maam yi déedéet wala parce suñuy bàyyi waat déedéet fi ñu koy teg mooy lax dëppoo naag lu alxuraan jàngale wala yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale loolu kese la bu dëppoowee xasan ahsan mooy li gën bu nag dañ koy teg nee ak ku ko mën a wax ak maam bu ko mën a wax waaw moo tax kenn doon ak mbir yi wala <laughs> suñu sëriñ keroog tamit nee gaa yi loo gisee ñuy xeex yenn yi sax mooy ni ñu koy xeexe la ñuy wax ngay gis ne. loolu moo problématique waaw boo naa ay góor jigéen ñu ne waa lool nañ koy xeex lu tax ak yu mel noonu parce que bokkul ak suñu li ñu fi suñu maam yi bàyyi lool loolu lu argument bu baax cib jullit loolu du argument bu baax lu tax parce que léegi nañ dem nañ dem waaw foofu xam nga foofu li sa maam bañ li seen maam yi bañoon dafa dëppoo gi alxuraan ak yonent bay saa saa mbañ waa léegi buñ demee ba seen maam bàyyi leen fi ngeen bàyyi ci seen legu maam yi loo xam ne moom alxuraan ak sunna am bi ki lu ngeen di wax ah est-ce que pare ngeen ngir ba ko te seetlul ñun ñi nga xam ne noonu lañu mel ñun lay wolof pare wuñ li fi suñ liñ fekkoon maam di ko def te baaxul bii ni ñëw wax le contraire ñun duñu ko ba ndax maam waaw mu ne ñu fi am ndëpp yépp xam nañ ne loolu dafa xaram shirk la billah ñi fi am xàmb yépp te di jullit ah <laughs> may tudde ah, eh, laa woo rek yow xam nga yéen séeréer si moom <laughs> gars am na ñu leen xaram ah yéen ak seen mbokku joolaa yi bu waa sacré ku ci nekk te nekk jullit loolu noonu sa maama la seeni maama ko fi bàyyi la ndëpp yi ca ah, alay mbokk yi la bu ca waaxi géej wala ca buntu géej ca defes <laughs> ak eh, njaq yi ñuy def soow ak yooyu yooyu yëpp seen maama leen ko fi bàyyi la waaye ñi ci ñi pare ngir génn ci bariwul parce lii ñuy xalaate la bu ñëwee di xeex dara sax wala di bañ dara duñ la parce yàlla bëgg ko wala après yàlla bëgg ko bi après lañ koy indi dañu naan waaw lii ngor àndu ci waaw ngor àndu ci waaw kii yu mel noonu loolu du argument ci diine moo tax waxoon naa la fi wax ñu garaaw yi wolof yi leen ci en tout cas siiw na ci wolof yi ay bu ko diine maye it ngor mayu la xoolal wax ju rëy loolu xam nga lu tax ñuy waxe noonu mooy nii parce nii lañ nal parce mooy lii nga xam ne ñuy bañ dara nga ngir ngir yàlla di bëgg dara ngir yàlla dañ koy bañ parce que est-ce que dëppoo na suñuy tradition suñuy us et waaw loolu mooy problème bi alors loolu du balance sa tradition sa baaxi maam loolu du balance ci mbaax kenn mooy fu ñuy seete baax na baaxul sa sa ni maam la nekk seen tradition ñoom duñu duñu nattuwaay kenn du leen convoqué bokkuñu sax waaw du ñu balance bi balance bi inna al qur'ana huwa al mizan waaw al qur'an mooy balance est-ce na jikko ji wala lii nii ak al qur'an jàngale bu ñu ko tegee mu validé al qur'an validé ñu ne est-ce que bu dee neexuñu woon loolu la waaye bu ñu tegee validé wul mu rejeté ñu rejeté même bu dee ne lañu miinoon loolu mooy li jub <laughs> loolu mooy li moo tax naal wi wa infaadu ahdihima min ba'dihima doxal li nga xam ne moom lañ naaloon bëggoon ko def seen ginnaaw nga wóyal ko il faut mu nekk loo xam ne lu neex yàlla la lu gërëm loo yonentam la alayhi salaatu wassalaam sinon bu dee contraire bi kenn du ko jëfe kenn du ko topp léegi nag di leen ñaanal jéggal ci loolu le ak yu mel noo ne te dugg na ci ñaan jéggal gi mu wax ñeenteel mu ne wasilatu rahim lii mooy lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bii ak jokk mbokk ga nga xam ne allati la tuusalu illa bihima kenn du leen jokk lu dul jaare ko ci ñoom ñaar mooy sa mbokkoo yi nga koy jokk waaw sa mbokkoo gee am ci say baay ak sa ndey la jóge kon nag di ko jokk mooy yaa ngi jokk sa baay ak sa ndey loolu mooy wax lëkkaale mu buntu mango waaw nga xam ne jege ñaale waaw kon lëkkaale mango mu teg ci wa ikramu sadiqihima di teral seen xarit yi ñu fi amoon moom la ñu wax ci jotaay bi amul ne man sama baay faatu na walla man daal dëkk bi moom laa fi dese woon walla walla sama ndey moom laa fi dese woon kon nag finalement finalement je man moom bon doon ma fa dem walla même bu ma demee je vais à walla sama kër gi ma tabax bu ma demee këju noppaloo ko yeneen yi sama yoon newu ci déedéet <laughs> waaw. te am na benn affaire nit booy fowe da ngay loo xam ne lu baax la waaw l'islam bañul foo ci wàllu wax ak yooyu mais il faut mu nekk lu baax waaw eh, parce que lii dafa fàttali benn góor gu ma gis benn paax bu ma gis def na lan huit ans Sénégal deux mille quinze non deux mille quinze paa bi moom lam ma doon jooytu lam ma doon jooytu paa boobu ci àll bi laa ci village bi lim ma doon jooytu dafa dégg ay nit ñoo xam ne dafa am seen benn mbokk bu faatu woon ñoom nee na am na seen mbokk la bon yaay la ci paa boobu te paa bi mag mag la voilà rahimahullah xaw ma sax mu ngi dund ba léegi génn boobu laa ko dóor gis te laa ko mujjee woon gis ba nii may wax ak yéen mu ne daa am la ko naqare ndax ñoom diw dafa dem ci yaayam jooju yaay la ci moom bi mu gaañoo ay mu dégg ay sëtëm sëtu koom ndax daa bari njaboot masha allah mère boobu jaroo mbebootam tas ci dëjëm ay am ci lenn ci njabootam yu fa ñëw yoo xam ne ca village ba naan ñuy fo ñooñu ni ma ko waxee loolu laa gëm ñëw que ne ñooñu amaana ci kaf tonwu kaf lañ ko doon waxee que ne ah ñun de dëkk bi fii nii moom suñu maama bi juróom ñoom ñu ñu fi doon indi comme que nag génn na àddina moom doonan fi ñëwati mais baa loolu da koo meera meer te bi may nettali kat affaire bi ëpp na ay juróomi ataa xew-xew boobu mais da koo denc ba <laughs> ku kii moo la koy wax rek di la ko wax di ko naqar di ko naqaroo loolu lu jar a xel la. mooy kenn bu fowee tamit wax joo xam ne du wax ju baaxul moom laa doon wax ci jotaay bii weesu naan manoo naan man daal Europe laa ne sama yaay laa desewoon Sénégal génn na àddina man dootuma fa dem man la déet loolu mooy la jokk mbokk gi daa jokk sa ndey yemul ci sa ndey miy dund rek bu génnee àddina ngay jokk ay xaritam loolu la yonent ba lay saab saab wax kii waaw te naa dinañ ñëw ci xadiis bi nga xam ne moo koy wane te mooy xadiis bii nii kenn doo ñëw rek naan walla man daal sawaay te gisoon nañ Seydina Omar Seydina Abdullah ibn Omar muy jokk doomu koo xamante ne xaritu baayam la woon waaw loolu noonu mooy wax yooyu dafa jara bàyyi xel bañ koo wax ndax du wax bu baax doo ko fooy ndax imaginer ñooñu man de loolu laa gëm ne dañu doon fo waaye ñoom góor gi moom jàppul nañuy fo te tamit kenn du fowe lu bon waaw léegi moom mu am ci ñoom njortu yu ñaaw ak yooyu alors que manoon nañu sax ñoom meluñ noonu waaw te effectivement ñoom meluñ noonu parce que après doon nañ fa demaat di demaat mais lan moo tax kële jàppal leen ko nekkaatu fa ma di vérifier que ñëw nañ fee ñëwaat nañ fi ñëwaat non lañ waxoon ay at mu ko jàpp <laughs> waaw mooy wax ju rafetul bu ko bu ci sa làmmeñ waru koo tudd yàlla tere nga ko ci làngil naan koy fooye déedéet kenn du fooye lu baaxul waaw kenn du fooy lu baaxul kon lëkkaaleem suñu bunta ngoog waaw jokk mbokkoo gi nga xamante ne doo kenn du ko jokk lu dul ci ñoom ñaar mooy jokk sa mbokk yi ndax jokk sa mbokk yooyu nga xam ne ci ñoom nga jële mbokk googale ndax ñoo la meññ mooy jokk nga leen waaye wa ikramu sadiqihima di teral seeni xarit yi nga xam ne moom lañ amoon ci kaw suuf nga leen di teral ak façon teral ya ci wooteeg nemmeekoo Euh, may leen seen jot bu dee ne daa am luñ soxla nga defal leen ko te nga man ko ta wa yàqalu la dara même bu dee am nga loo war a bàyyi defal leen ko nga defal leen ko xoolal leen sa ndey waaye sa ngir lan ngir yàlla waaw loolu kon mooy lëkkaale bunt bi léegi nag mu des li eh, li hadis bi commencé bay naa na julusun inda rasulillah yeneen njàngat yuñ ci maanaam li nga xam ne ci lañ toog ak yonent bi saa saam day delluwaat ci liñ tàmbali woon sànq bi ñuy tàmbali jàng xadis bu pare ne xadis bi ñu génn de mënoon nañ ci jàngal yi mooy nit ki li nga xamante ne nii mooy kotuwaaye sëriñ bi daa war di nekk ak taalibe bi di tukkee ñoom di toog ak ñoom mbir yi di xew ñoom mu man leen di corriger waaye ay njàngale di fa feeñ mu leen di mu leen di xamal gis nga bi ñu toogee noonu rek ci la benn waay ñëw. laaj yeneen wari sa sam leeral fa xam-xam mais yàlla xam nga ne ñun xam nga ne lii wuna naak suñu sëriñ yi ñu am ban ban en tout cas bu mayee mooy li ñu ëpp quoi ñi nga xam ne ñoom lañu braqué les projecteurs bien am na ñoo xam ne ñu ngi doxal li yeneen wari sa sam doon def ba dee ñoo xam ne seen lépp njàngale la mais ñooñu gars yi xaaluñu leen siiwuñu xam nga ne moom bu ñuy wax ñu siiw tax te tamit nit ñi jàpp di wooru ci ñoom jàpp ne ñoom yow ba ngaa gis benn jotaay ci nga xam ne moo siiw loolu de raar ñu leeral fa masala mu leer naññ amul wala kenn du ne am lu lu ñu fa leeral amul lépp nekk ci euh, lépp yem ci siyaara ci barkeelu kese diinay siyaara <laughs> ah, gaay gaay léegi lépp siyaara moo tax Seydina Omar daggoon garaw Hudaybiya waaw <laughs> garab ga xam ne ca lañ jaayante woon ak yonent bi alayhi salaam laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Seydina Omar da koo nag <laughs> waaw parce que moom la yonent bi alayhi salaam waxoon ci moom rek moo am na ci ñun ñu jiitoo tudd lañ ko fan yii ñoo xam ne muhaddisiin borom bi na leen di yenke wal ay xam-xam yu xóot yu tukkee ci borom xamante ne mais nag du ay yonent bu amoon amoon nag li jiitu woon bu bu doon sama du am lu benn kese Omar lay doon radiyallahu anhu waaw te gox nañ la xadiis bi ne Sahih Imam Bukhari la waxoon bi Seydina Abdullah ibn Omar naan sama baay masula ne lii naa ne lii lu dul buñ ko mu nekk loolu am benn waay bu romb mu nekk waat naa ci yàlla ne kii nii kii bu laqad axta sama njort dina juum wala kii soit mu nekk koo xamante ne njibarkat la woon ah <laughs> gisaanekat la woon njibar mooy mooy kahana yooyu di nekk ci xërëm yeeg temple yi soit moom la woon wala mu bokkoon koo xam ne ba léegi moo leen koy defal woo Sawaad ibn Qaarib moom la ñëwal mu ñëw mu ne ko yow kii la waaye ne ko xanaa xaw ne ko waaw ci ñooñu laa bokkoon ci ci ñoom laa bokkoon. mooy moom moom nga xam ne borom bi da koy ñeent wala moom xam-xam yoo xam ne moo tax yu bari day xam ne lii nii bés bu bu fi amee bu demee ba ca ñag wa du baax ci l'islam waaw mu daal di koy tere li mu def dafa dagg garab boobu moo tax kenn mënatu maa dem maanaam fii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon jaayanteeg saxaabaan ya ca laqad radiyallahu anil mu'miniina loolu la lan la doon bañ bañ diine ji nekk diine siyaara <laughs> waaw. au lieu de jaamu yàlla foog ne ñoom daal salaay seen programme àddina yépp siyaar la te bu jeex ñu waajal beneen siyaar nangam siyaar nangam siyaar nangam siyaar yi nangam ay waay siyaar yi takkar naa si ci dëkk bi te defaluñ dara diine <laughs> waaw <laughs> waaw léegi nag ñi nga xam ne nag dañoo dem ba ci biir bi xaw muus muuslu di gaay ne xam nañ dara bu ñuy wax ñu naan waaye yeneen sa salaam mu wufu dinañ doon ñëw yow yow ama ngaa tëkkale délégation yi doon ñëw ci yonent bi sa salaam ak seen ndaje yooyu ngeen di def naan siyaar te yonent bi saa salaam gaay bu ñëwoon ku ñëw ba dem moom moo lay jox boo indaalee dara booy dem nga indaale nga ñàkk indaale booy dem dalay jox dara ba pare xamal na sa diine délégué la ca say ñoñ nga dem leeral leen fa njàngaleem la ñuy def gaay bi ñu ñëw gën a réer jigéen ñi maquillé wu ba war a mel ni kuy ku ku ku kuy dalal seen borom kër ndege ci sëriñ bi leen jëm waaw mu tàllal leen loxo yi léeg-léeg sax mu jàpp ci loxo yi walla iyaadu billaah waaw caq yaag or baag lépp sóoraay yaag parfois lépp na xas ñu ne dañuy siyaar walla iyaadu billaah loolu li may feeru caaxaan la <laughs> waaw léegi nag gaay buñ ko xasee bokk ci inna wajanna aba ana ilay bokk <laughs> fii mu ne ñi ñëw sax xam ne lii doxul pour ñu génn ci problème bi mooy seen bàyyikat ah moom itam da doon jiite siyaar bi ah yooyu kon ma may def ma ko bàyyee daa mel ni dama bëgg wax kon la ne woon baaxul <laughs> xale la sawaay mbir mi nekkul ci sa bàyyi de nattuwaay bi mooy alquran mooy sunna bu dëppoowul ak moom nga teg nee waaw <laughs> sa képp koo xam ne jàpp mu ngi ci woon mais nga ñaan borom bi génne ko nii voilà ci yoo xam ne amul njariñ jarul nga nekk fi di statu nga ñaan boo leen mën da wax dara ñaanal leen borom bi leeral leen xam-xam bu baax diine bu baax sunna su baax ñu topp ko te bañ a topp yoo xamante ne nii amalu leen njariñ bal da leen di perte loo temps te lépp lu lay perte loo temps musiba lay doon sa kaw kon nag wallahu taala alam ñu yem nii bii di ñëw ñu daal di gis xaris bi nga xamante ne moom moo ci tegu insha allahu taala kon ñu yem noonu di xaris numéro 344 bii di ñëw ñu gis ko